kon fantalaqa Ibrahimu sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ibrahim daal di continuer hatta ba ni nga xam ne kaana lay nekkee ah ba ni nga xam ne moom Seydina wa Mawlana Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wa salaam ci lay nekkee ah inda saniyati ca tund wa nga xamante ne nii ah mooy moo dox seen diggante ba duñ ko gis haythu la yarawnahu ah. bi mu ñëwee ca tund wa nga xam ne ñoom bi ñu ko gis istaqbala ci la jublu bi wajhi ci xar kanaw al mu tourné daldi jublu néegub yàlla bi waaw fa rafa'a yadayhi mu yëkkati ay ñaari yoxoom fa muy wax di ñaan nag waaw di wax la nga xamante ne nii moom moo nekk ca saaram ba suuratu saydina wa mawlaana ibrahim mu ne fa mu ne rabbana inni askantu min durriyati biwaadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqiimu as-salaata faj'al af'idatan mina an-naasi tahwii ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun voilà muy aaya 37 ci suratu saydina wa mawlana ibrahimul xalil alayhi ridwanu alayhi salawatul jalil mu ñaan ñaan googale ne rabbana e sa suñu borom inni man lii de sa jaam si askantu dëkkale naa min zurriyati benn partie ci sama njaboot ndax beneen partie bu mu Jérusalem waaw bi waadin ci xur woo xam ne ghayri zi zar'in amul benn mbay gu fii sax fii moom dara saxu fi fii dara amul mbay waaye inda baytika fi nga xam ne nag fa sa néeg bi nga xam ne al muharram bi nga wormaal bi ñu wormaal waaw te instant bi mooy kaaba wax naa la kenn tabaxu ko woon daa rapport waaw léegi dinañ ñëw kan moo ko njëkk tabax ak yow insha allah yi suñu borom li yuqimu salaa ngir waa dëkk bi sama njaboot di nekk fii di ma bàyyi fii di taxawal julli ndax mooy li gën <laughs> mooy moo tax ñun ñun problème bi ñu am ñun dañoo ñun ñun dañu rëy problème quoi ñun gis nga jullit ñi waaw yàlla xam na ne ñun ñu bari ci ñun dañuy font quoi waaw billahi wallahi watallaahi ñu bari ci ñun dañuy font waaw waaw mooy da gis gaa yoo xam ne nee nañ ay jullit lañ seen seen seen seen kii yépp seen yëngu seen lépp euh, même bu ñëwee sax am ay ay problème ak seeni ennemi seeni noon xeexuñu ngir yàlla de léeg-léeg dañ koy wax nii rek ci kaw mais yàlla taxul xam nga li ngay wan ne yàlla taxul mooy déglu les discours waaw une fois qu'on retrouve nos terres un état laïque démocratique nangam ak nangam loolu yàllaa tax billahi yàlla taxul waaw waaw moo tax boo gisee yenn parti yi nga xam ne dañu nekk suñu mbokk palestiniens yi partie yoo xamante ne nii kenn yu kenn xamul quoi réew mi seen bopp yëpp jox ko tubaab yi di neexoo l'état sioniste ñu leen di toroxal ñuy naan dañuy neexook ñoom contre ñi nga xamante ne ci biir palestiniens yi ñoo ñoom ñoo bañ loolu te teg seen mbir ci wàllu diine genre Hamas façon yooyu ak ñi nga xam ne du ñoom kese ak ñi mel noonu gaa yi la nag ñoom ñu jël nag voilà di leen invité ay Nations Unies yooyu ne ñoom ñoom sax la ñu reconnaître ne ñooy ñooy autorité palestinienne ñoo ko jiite xoolal ñooñu noonu nan la ñuy seen discours mooy lan waaw pour rétablir les droits nangam wala nañ leen yàgg a toroxal borom bi borom bi dimbaliwul benn jullit ngir lool dinaa leen dimbali bu ngeen paree ngeen teg seen i caaxaan yi nga xamante ne yéen ñi leen di xeex sax ci loolu lañ ne ñoom moom ñoom loolu seen seen dundin de ngeen ne na leen yàlla dimbali ngir ngeen teg fi ñoom liñ fi ñoom caaxaan yi ñu nekk mais c'est quoi la luy différence bi alors que borom bi waxoon ci suuratul xaj ba léegi gis nga ni amee rapport ak fi ñu nekk quoi Allahu akbar borom bi nee na. wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha laqawiyyun aziz alladina in makkannahum fil ardi aqaamu as-salata wa aatawu az-zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur aaya fin aaya quarante ba quarante et borom bi ne gis nga wala yansurunna allah wala yansurunna allah gis nga borom bi waat na ne dina dimbali man yansuru ñi ko dimbali mooy ñi nekk ci diineen jii te yàlla jarale ñooñu laay dimbali inna allah gis nga borom bi la qawiyyun ak am kattan aziz am sañ-sañ waaw mais ñoon ñooy ñan parce lii kat borom bu ko waxee yem fii ku nekk mën a taxaw naan ñun ñun ñooy dimbali yàlla ñun ñooy nangam ak nangam ah ñun ñooy parti yàlla nangam nangam ku nekk di wootewu la la neex borom bi moo ko leeral boo yiwul kenn di xalaatal boppam ñan ñoo ko dimbali. mu ne taxaw leen fii ma wax leen ñooñ ñooy ñan ku melul nii sawaay war ngaa am ker sa taxaw di wax naan yàlla dimbali mu ne alladina mooy ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dimbali ñi dimbali yàlla te yàlla di leen dimbali in makkannaahum bu ma leen jàppandalee fil ard ci suuf ba mbir yi tegu seen loxo ñu war a diriger war a yor mbir yi xam nga lan mooy nekk seen première préoccupation aqamu sala dañuy taxawal julli noo julli nan lañuy def administration bu julli jotee nan la yombale ba nit ñi julli bu ñëpp mënu la dem ci ci foofu julli ñu def ko ay yoo xam ne ñii bu julli jee ñii gérer leen ñoon buñ paree ñeneen ñi def noonu la loolu mooy préoccupation première fii ngi sañu suñu problème yi ñu am ngay dégg yenn imam yu taxaw naan bon la religion musulmane nekk la prière mais mel ni dañoo soxla mais yow ma ce n'est pas la prière mais la prière yi ci ëpp doole waxi caaxaan mooy la mais man nga wax li ngay wax est-ce que t'es obligé le temps di insister si euh, après nit ñi mel ni prière daal affaire benn affaire la boo xam ne amul mel ni quoi même duma ne loolu la xalaat mais quand waxin ji moo ñaaw quoi ah ce n'est pas que la prière voilà ce n'est pas nangam wala yaa billah mais looloo jëpp doole te mooy motooru ji ci def it. xam nga ñun suñu situation yu dee yi ñu nekk mais seetal nan lañ mën a julli li Seydina Omar waxoon mooy dëgg radiyallahu anhu fa man dañaaha fa li siwaaha adyam képp ku doyadal julli li gën a suufe julli ngay gën a doyadal waaw moo ñu dal billahi moo ñu dal Seydina Ibrahima alayhi salaam mais bi mu ne man borom bi damaa dëkkale sama njaboot ci xur woo xam ne amul benn mbay fi sa néeg bi nga xam ne lañ wormaal xam nga lan la wax première lu nekk moom moom lay ñaanal ñii ngir ñu man cee nekk yàlla dotti leen ay xéewal yu dul jeex ngir ñu mën a taxawal lool xam nga lu njëkk a rabbana li yaq li yuqimu ssalaa borom bi ngir ñu taxawal julli ne man ñi may jàppale mooy alladina in makkannahum fil ard aqamu ssalaa gis nga jàppandal googu borom bi ne man ñi may jàppale mooy ñi nga xam ne bu ma leen jàppandalee ci suuf te mbiri seen loxo seen première préoccupation mooy ni ñuy taxawale juri ci fépp pas di këpp këppal ak bu ko neex def heure bu la neex non ci biir administration bi moo ci point central tout se tourne autour aqaamu salaa seen relation entre ñoom ak seen borom gis nga bu dëgërul dara du dëgër waaw moo tax yeneen saa saa li mu ne makk makk yépp présent yépp loolu la doon saxal ci xolu jullit ñi te du daa dem mbiri la bàyyi ko de non chèvre nourricière la boo xam ne ci garab gi yëpp lay daw te du ci mës a jóge ba ni nga xamante ne nii ci rabiul euh, awal bi mu génn àddina la onze ci kaw loolu la nekk ba ni mu demee yawmal qiyaam bi ci yar saxaabaan yi xeetam gannaawam ñun dañuy jaaxal ñun wallahi dañuy jaaxal waaw moo tax seetlul seetlul rek gis nga borom bi ñu nuy dimbali xam nga gaa yi fi nekk naa ñoom deew ñi ñoom nekkuñ ci dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg ñoo yor le vrai l'islam ñoom ñoo yor faux islam alors que yow waroon nga am kersa sax di wax lool parce que ñoom ñooñu boo leen xoolee rek même bu dee am nañ problème yoo xam ne kenn mënu koo nier yow fait pratique religieuse ak ñoom boo ko defee boo ko méngalee waroon nga am kersa yow di wax yow waaw <laughs> waaw <laughs> waroon nga am kersa di génne am nañ di wax waaw xoola monde bi rek pays musulman yi gars yi dañ naan la voilà pays yee ñooy pays sunnite yi ah, ñee ñooy siit yi baaxul euh, très bien mais euh, xoolal <laughs> président yi nga xamante ne nii wala njiit yi nga xamante ne ay Iran lañ jógee ki yooyu gis nga nag bu ñu demee Nations Unies xool leen seen doxalin ak nga xool ñun président ak buur yi nga xam ne ñooy jóge ci réew yi nga xam ne nee nañ ñoom ñooy réewu suñu bi ñoom nan la ñuy doxaleek ñoom kan moo ci nekk ci lu dëppook li yoneen saa sam jàngale gis nga même même même pays kii yii noonu ñoom ñoom ay Iran yi gars yi bu ñu ñëwee war a am euh, euh, Union européenne Union Europe fii wala États-Unis wala ñoom ñu dem fa ñu war kii nii ay Nations Unies même délégation yi jigéen bu ci nekk xam nañ ne président bi du la nuyu mukk amul benn góor ci délégation iranienne bi buy nuyu ay jigéen amul lu tax parce que seen diine moo leen ko tere te mooy suñu diine mooy l'islam yonent saa salaam moo ñu ko tere xoolal ñun ñi ñuy woo suñu buur yi ci suñu réew yi nga xam ne nee nañ waa ah, ñoom nag ñoo nekk ci yoon ñoom ñoo baax ñoom ñoo nangam ñun ñoo yor lépp xool leen ñoom ñoom waxuma la ay premier ministre yu jigéen ay président yu jigéen ay kii ñoo leen di jox loxo ñoom ñu ne leen rey devant les caméras ba def ko mel ni loolu toog fi nga xamante ni dañ fay naan ay sàngara ci yoo parce que dañ leen invité ay présidence yoo xam ne ñoom ay président yéefér lañ loolu genewu leen alors que waaja président Mahmoud Ahmadinejad <laughs> bi fi président Iran ba koon bon te yow yàgg na ay ay vingt ans sawaay bi mu fi demee Nations Unies gars yi table yi bi biñ kiiwee comme président yi ñuy kii nii même dane moom table yi nga xamante ne du toog fii parce que fii da gars yi dañu tey def ay sàngara quoi pour mu toog il faut sàngara si sutur ñu jële fi <laughs> mais xoolal moom mooy ñooñu léegi léegi léegi léegi léegi mais kan la yàlla jàppale moom bu doon bu doon pays yi ñuy wax naan pays su nit yi nii en tout cas seen njiit yi laay waxuma population bi am seen njiit yi parce que population bi dañ leen a maltraité maltraité ba nangu ñoo yëngu ñemewu ñoo yëngu mooy seen doole yépp ci rëq ndiggu seen population lañ ko am waaw population bi moom ku yëngu. gars yi dañ lay maltraité d'une telle force waaye force bi ñuy démercer ci sa kaw moo tax gars yi dañuy wane rek ci biti ne waa ànd nañ ci mbir yi noppi mais <laughs> moo tax waxuma population ya xoola gars yi jiit yi nga xam ne ñoom la ñu mooy lii lañ fi nekk ci kaw suuf léegi man. est-ce que dama naan boo man ci ahlu sunna laa bokk damay gëmm ci yooyu yëpp garaawul malgré tout ñee dañuy font quoi dëgg la seen pas-pas bi am ci wàllu saxaaba yeeg yooyu lu bot la lu ñuy dénoncer la mais est da leen a génn ci diine génnewu leen ci l'islam <laughs> génnewu leen ci l'islam de attention ba pare yow ñoo la gën a nekk ci li yàlla digle mais yàlla buy jàppale ñooñu lay jàppale ok. ñun moom bu doon état yooyu li ma doon wax sànq ñoom kese la mais Israël yi bëgg yëpp am na ko foofu mooy ne yaa proche non bu doon suñu état yi ñu naan état suñu ba léegi ñoom kese fi nekk mais Israël def na li muy def bu yàgg pare na waaw xam nga pour li ko sonal nekk ci putal moom état yu nekk yéefir yi mooy pays yi nga xam ne ñooy euh, yenn ñaa ay rébellion yu nekk ci réew yooyu ñu naan ay réewu sunnite xeetu Hamas yeeg ay xeetu Iran yi ñooñu kese leen sonal sinon bu doon suñu état yi nii nii walla iyaazu billaah léegi borom bi nga lay jàppale wax naa la keroog booy tubaab bi benn booy tubaab nee na ma mais mais tu ne penses pas que l'Iran est en train de faire la misère aux États-Unis ma ne ko ah yaa ko di yaa ko gisandoo de ba ne non xam nga xam nga gars xam nga mbir affaire yi nekkul ci ay même même yi ñuy woote woo sax dañ koo gënul a maîtriser gaa yi loolu mooy jullit quoi waaw ah, mais toog jël sa ah, sa avenir sa sa sa sécurité lépp daal di koy tayle ay yéeféer waxoon naa la ñun joxe gisee yi gisee bi borom bi doon wax naan qaatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna diina al-haqq hatta yu'tul jizya an yadin wa hum sadiqun te suuratul tawba borom bi doon wax yeneen saa saam xare leen ak ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla gëmuñu ndawal bi nanguwuñu diine woo diine dëgg yu def ko sóobu muy islam ba ñu ñuy joxe impôt de capitulation bi ah loolu ñun ñoo koy joxe léegi jullit ci réewu jullit yi ñoo koy jox yéeféer yi ngir ñu assurer leen ah seen sécurité. keroog kay suñu sëriñ nee na ma radiyallahu anhu waa gaa yi kay nee nañu am na benn penseur xaw ma benn kan kilifa ci <laughs> Saoudia boo xam ne nee na moom waaw <laughs> ñun de problème bi mooy ñun États-Unis gi nga xam ne dañ koo joxoon lu bari dañ koy jox lu bari ngir mu yoral ñu suñu sécurité instant bi nee na ñun nañ ñëw jàppale ko quoi <laughs> loolu de moom problème de ma xo xo xo gis seetlu nga affaire bi quoi waaw ñoom ñi nga xam ne. ñoom lañuy ñuy ay milliards ñun pétrodollars yi ngir ñoom ñu assurer ñu suñu sécurité ñoom ñoo ñëw ba am problème mënatuñ cee génn ñuy ñaan wallu ne yi yéen ñi nga xam na nag ñoo leen war a aar ñëw leen ngeen dimbali ñu ci liñ ne mooy ñun dañu feebar quoi kan la yàlla lay jàppale ñi nga xam ne ñoo topp ci diineen bi wootewu nag ku leen neex obédience bu leen neex taggante leen lu leen neex yéenay ahlul haqq kadabtum wallah waaw da di nar rek waaw dangeen di nar affaire yi gis nga nit ñi doxuñu te borom bi wax leen discours yi ngeen di def changé wul dëggug yàlla ji daa changé wul borom bi nee gis nga ñi may jàppale alladina in makkannahum fil ard waaw buñ leen jàppalee ci suuf ci suuf sii ñu am luñ fi yor seen première préoccupation mooy taxawal julli joxe zakat seen relation seen borom bu baaxee yeneen yëpp day yomb wa aatawu zakat ñu joxe zakat waaw wa amaru bil ma'ruf ñuy digle njekk wa nahaw anil munkar di tere eh, lu bon walillahi borom bi la ñeel aqibatul umur mi jënteelu mbir yi jullit ñu bari dañ ñoo gëmloo ne aqibatul umur bayna yaday amrikaan wallahi ñu bari ci ñun mujjanteelu mbir yi fii bon il faut nee ko tubaab yi ces américains ces occidentaux yi boo amoon bon non yow c'est fini ah alors que kullu hada kadi mooy nit ñi léegi dañ cee yeewu sax gis nga li leen dina metti mooy ñuy ngir ngir ci Iran ñoom ñëpp mënuñ ci moom tous ba pare mu leen di toroxal loolu mooy leen dina metti devant les yeux de tout le bu ko defee mooy lañ doon jaay ñeneen yi ay Taïwan moom xam naa am nañ sérieux problème non ñooñu ñun États-Unis gi tax ñuy jéem a ñeme ñeme ñemewu Chine si <laughs> non ñun kon Chine ñun Chine Chine bés bu nee xaas ci ñun ñu dee parce que États-Unis mënawul mi nga xam ne ñoo ko doon dimbali contre les Russes contre Poutine la dox bi Trump mujj di woo naan ko na ñëw dimbali leen yow seen lu affaire boobu te ñoom ñoo ko dox armée yi yoroon ngir xeex Poutine ñu mujj ne ko te da doon li ma waaj wax tey benn waay tey sànq waay boobu keroog da bi affaire bi door a tàmbal dama ne ko maa ngi ko naan euh, bon attention de gis nga iranien yi wallahi duñu ay beñe yu nooy <laughs> gars yi dañu gars yi nag xamuñu leen sawaay moom moom dafa convaincre ne moo yooyu xam naa doon jàpp ne man mii waxi falaa falaa laay wax bon mu naan euh, ah en tout cas gars yi ah ñu ngi rey seen kàngam yi ah non non loolu c'est normal xam nga au début dara xewagul nga bàyyi bett ay gaay rey leen mu jeex loolu c'est très simple mais tey tey tey ça fait def na un mois wala quelques jours def ma def ma un mois la ma woowaat tey naan ma ah affaire bi gaay yi am nañ problème ah <laughs> ma ne ko non lan laa la waxoon bi mujjee wax ci affaire bi lu ma la waxoon nee naa la iraniens yi du ay ay ay ay beñe yu nooy mu ne ma. en plus gars yi ils sont ils sont grands mais gars yi dëkk gars yi gars bien armés plus armés que yi ni ñu ko foofu mën a nee c'est xam nga loolu la gars yi xamul ñoom bi ñu paree man man maa ngi woon pré maa ngi woon de second euh, secondaire laa ne woon au Sénégal Iran ba mu pare ça fait deux mille ay deux mille deux mille vingt deux mille ay deux mille un ma ne ko loolu mooy mooy affaire yi affaire yi yëpp du loolu quoi. gis nga li Seydina Abdallah ibn Rawaha waxoon keroog xam nga ñu ko doon fàttali Mouta ghazwatu Mouta bi nga xam ne ci la gaa yi ne bon eh, di Hiraql le grand César byzantin yeneen saa salaam yónnee armée jiital Seydina Abdallah ibn Rawaha non euh, Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib ak ki nga xam ne mooy. Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu mais buñ faatee kii kii jël drapeau buñ faatee ki kii jël mais buñ demee ba kooku <laughs> dégg na le grand César Hiraql génn na le le César byzantin moom kese moom armée bi mu indi cent mille personnes alors que jullit ñi mais trois mille lañu trois mille lañu ñu dégg ne le grand César byzantin te ñoom armée professionnelle la mooy ñoo xam ne xeex kese lañ doon jàng lañ doon def mu indi cent mille personnes dumburóom yi mu am ci état euh, mooy euh, satellite euh, réewu arabe yi jege foofu mooy goxi arabe yi village yooyu ak dëkku arabe yi foofu ñoom lax mu ñoom jusam di Palestine tey foofu noonu ak ñi ko wër gaa yooyu ñëw ngir jàppale Hirocle seen baay le grand César ñoom ñu indi cent mille ni moom mooy yow totalisé di jullit ñi war a xeexal deux cent mille personnes ñoom ñu nekk trois gaa yi ne hé ñun léegi ñu waxtaan seen biir quoi mais comment on va faire est-ce que dañuy ñëw yónni ci yeneen saa salaf ne ko ah wax ko affaire bi ni mu deme que ñun de gaa yi nii lañu tollu bu gisee ne malgré ça nañu xare ñu xare bu gisee ne mu yónni ñu rapport mu yónni ñu rapport te xam nga ne jullit nga ne ma a xeex yëpp yaakaar nga ne tollu nañ noonu deux cent mille <laughs> mais bi ñu waxee lool Seydina Abdullah ibn Rawaha jël kàddu bi ne yaa qawm ay eh yéen samay na gis nga lii ngeen gis mel ni da ngeen koy daw mais moom lañ génnoon di ko chercher quoi bi ñuy génn ñun shahada moo ñu taxoon a jóg mooy am nekk martyr ci yoonu yàlla lenn nag moo fi mën a am ñaari mbir imma nasr wa imma shahada mooy soit borom bi buñ dajeek ñoom mu may ñu ngañaay wala ñu nekk ay martyr te loolu du wax la ma ne ñun masuñoo gañe nit ñi parce que dañ leen a ëpp wala dañ leen a ëpp ay armes masula am xam nga nan lañ leen gañee bi hada diin ci diine ci sax ci suñu xol yi ñu gëm ko te yàlla dégg ci lu ñuy dig ñu gëm ko ak yonentam alei saa salam loolu la gañee gaay waaw man li ma gis bu fi kenn yónni ci yonent saa salam dara di ko laaj dara moo ñu yónni ñu ñëw trois mille lañ ñoom ñuy deux cent mille suñu yoon newu ci voilà gaay yi ne laqad sadaqa ibnu Rawaaha Allah mi Abdallah ibnu Rawaaha gañ wax na dëgg mu rek enkele bi César ñëwit gaay bu xare ñoom jeex na ba Seydina Xaalid ibnu Waliid dëgg nañu rey nañu ñu njëkk ji généraux yi mais est daa tax ñu gañe gañewul moo tax Yonent bi sallallahu alayhi ci jàkkaam ji la nekk di décriral waa Medina la xew ca toolu xare ba fële ca Sham ca Syrie ne laqad axada raayata ne raaya bi ni ma ko joxe woon eh, eh, abda kii eh, Zayd ibn Haarisa fa usir ñu toog tuuti mu ne gaaj faat nañ mu ne ginnaaw gi jël na raaya bi Jaafar ibn Abi Taalib di grand frère Seydina Ali radiyallahu anhuma toog ab jiir gaa yi di déglu mu ne moom itam faat nañu ginnaaw bi Abdallah ibn Rawaha jël na drapeau bi hé gaa yi di xaar di xaar après mu ne moom it faat nañu ko gaa yépp di jooy jàkka ji jàkkaay yoneen saa salaam gaa yépp jooy naqar gi après nag mu ne summa axada raayata sayfun min suyufillahi hatta fataha Allahu ala yaday ginnaaw gi jël na raaya bi drapeau bi benn ci jaas yi yàlla yi ba ni borom bi di ubbee di leen may ngañaay ci loxoom muy Seydina Xaalid ibn Walid Abu Sulaymaan te bokkul woon sax ci généraux yi ci wax voilà ay on a tué ces généraux les jiit tel tel tel mais loolu mooy day danul kufaar mais est-ce que ça veut dire que yow ne julli ñi ñoom dañoo nekk benn di dem ci xare parce que ab njiit la bu ñu rayee njiit ñépp da ñépp yàqu ñëpp jàpp ne c'est fini loolu jullit ñi ma suñ leen eh, eh, yare noonu <laughs> moo tax kero gisoo Uhud keroog Uhud ah bi nga xamante ni nii ci la gaa yi euh, Ibnu Qami'a al-kaafirul mujrimu shaqi faate Seydina xam euh, euh, kii Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu jàpp na Yonent sallallahu la daal di daw ci waa Makka qataltu Muhammadan <laughs> ne rey naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci biir terrain de bi ne faat nañ yeneen saa sala jullit ñu bari jaxasoo ñenn ñi daw ñenn ñi ñoom teg seeni arme na dañuy toog di xaar gaa yi ñëw daal rey leen de ñu dee ndax dégg nañ ne nañ saa sala mais keroog mi jaay sëy naa bi bi mu leen rombee turandoo Anas ibn Nadr ci biir xale bi ak si gis ay jullit yu toog teg seeni armée mu ne leen lu ngeen def ni ñu ne ko kutila Muhammad rey nañ yeneen saa sala mu ne après waaye yow bu faatee yeneen saa sala nag mais fa muutu ala ma mataalib mais faatu leen ci kaw li tax li moom mu faatu bokk xanaa cause bi mu def ba faatu moom yone saa sam léegi yéen du ngeen def ci noonu même cause da ngeen di toog xaar gaay di leen dammaate ni ay dañu yu nooy ay <laughs> mooy loolu c'est juste pour wax la ne y'a pas que rey nañ dirigeant tel dirigeant tel que ne léegi day tax armée jullit ñooñu wala mooy ñooñu moom xamuñ liñ doon waaw ah, bu dee ñi nga xam ne yaruñ leen ci mbirul islam ñoom loolu mën na leen a kaawu bu ñuy rey généraux bi ñuy wàdd moo tax Abu Sufyaan waxoon ko gaayaw keroog Uhud ne yéen waa Banu Abdi Daar hé attention yaa Banu Abdi Daar waaw qad dafa'naa ilaykum liwaa'anaa yawma Badr fa qad fa kaana maa qad alimtum ne leen bo bo Abu Sufyaan nag du fa muus parce que da dafa doon laaj seen fibre sentimentale xam na ni gaay bu ma leen bu ma leen waxee lii xaw leen a cuqu xaw leen a jam ci seen honneur dinañ góorgóorlu ma ne leen hé yéen gis nga waa Banu Abdiddaar bokku ci waa Quraysh yéen keroog Badar xam nga Abu Sufyaan moom fekkewul woon Badar parce que moo yoroon dëgg mi ak ak bàyyi miswar bi almax Maxrama euh, euh, euh, ibn Nawfal ba ñu rëccee ne abu ngaay dellu la Abu Jahl ne dara lañ jàllu alhamdulillah lu dul lañuy àgg Badar wax waxi caaxaanam ya Abu Sufyaan ne gaa yi Uhud laata xare bi gàtt commencé Banu Abdi Daar yéen dinañ leen joxaat drapeau bi mais ah déglu leen mu baax gis nga keroog Badar yéen lañ jox suñu drapeau ñun ñu xullee ba li ñu dal dal loo xam ne kenn du leen ko kenn du leen waxaat nan la demee léegi nag ñaari mbir moo mën a nekk imma soit ngeen téye drapeau bi ànd ceeg ñu jàmbaar wala manu ngeen ko ngeen delloo ñu suñu drapeau ngeen jox ñu suñu drapeau léegi ñu xool ñan ñoo koy yor ci ñun waa Quraysh gaa yi mer ndax laal na leen ci seen honneur te loolu la bëggoon gaa yi ne am na am na nag faro ilayka liwaa'ana wallahi la ta'lamanna idha iltaqayna <laughs> ne Abu Sufyan nga ne lan yow da nga feebar wala loolu dal ñun ñoo jël drapeau Quraysh bi nga xam ne ñun honneur bi ñoo ko yor waa banu Abdu Dar di xeex ak suñu noon bu mag bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam drapeau bi ko di ko delloo <laughs> di ngeen xam bu ñu dajee gaay waaw kayfa nasna sawfa ta'lamuna idha iltaqayna bu ñu dajee jullit ñi tey ñun nan lañ fiy jàmbaar luñ fiy wat xamoon na ne gaay boo leen laalee seen honneur ba pare Abu Sufyan ne parce que innama yu'ta an-nasu min qibali rayatihim idha zalat zalu loolu mooy yëf yéefe ah mu ne parce que nit ñi armée yi dañuy xool dirigeants yi ñu fexe leen éliminer surtout ñu yor euh, drapeau yi boo leen di éliminer bay bu ñuy wadd armée bay wadd bu ñuy jeng armée bay jeng loolu mooy yéefe mais jullit moom rayal général bi nga seet raya njiit bi nga foog ne loolu da leen a damm mooy ñu xam seen diine ah ak ñoo xam dañ leen a yar ci diine sinon bu dee suñu kason yii moom ñoom balaa njiit bee kii sax ay la sekk doon wax <laughs> waaye yow man maa ngi lay jiitu kër ga man waaye <laughs> non ça sekk ça sekk non ça <laughs> kon mais gars yi maa ngi lay jiitu kër nga man lañ lay kii bàyyi lâché la foofu ah. wala iyaadu billaah loolu rek yëfi tàppet la boobu ak yëfi yambar ak yëfi ko vraiment lâche mooy lâche te dëgg waaw kon mooy euh, liñ ñu doon wax fii mooy gis nga yàlla ñi muy jàppale mooy ñi nga xam ne li tax mu indi yonentam yi quand même alayhi salaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ne ñooñu la yàlla jàppale te Seydina Ibrahima alayhi salaam bi mu indee njaboot gi fii xam nga lan la njëkk wax dane rabbana é eh, sa borom inni man askantu min zurriyati damaa dundal benn partie dama dëkkal benn sama njaboot fii bi waadin ci xur ghayri li zar'in boo xam ne amul benn mbay inda baytikal muharram fii ci sa nga xam ne yaa ko wormaal bi nag ma dama lay di la ñaan li yuqimu salaa ngir lool nga xam ne moo ëpp doole ci li nga wàcce ci yonent bu fi ma muy julli ngir ñu mën koo taxawal dama lay ñaan man Ibrahim alayhi salaatu wasalaam faj'al defal af'ilatan minan naasi tahwi ilayhim defal xol nit ñi di jeng di sopp waa dëkk bi sama njaboot loolu moo tax waa Makka nit ñi ñépp sopp quoi rien que buñ gisee sax koo xam ne dañ ne waa ji Makki la kii euh, il vient de la Mecque dëkku àddina bi yépp bu baax yow waxuma la dala nit koo xam ne rek dëkku ko dafa dem umra ji wala yi ñëw rek buñ nee waa ji Makka la jóge nit ñi dañ koy am benn estime bu ñuy am ci moom imagine ki nga xam ne moom Makki la mooy fëla dëkk moom mooy nit ñi dañuy am benn euh, vraiment parce que seen ñaanu maam la woon Seydina Ibrahimul Xalil moo leen ko ñaanaloo moo tax loolu mu ne defal xolu nit ñi muy jeng jëm ci ñoom ci cofeel ci bëggal waaye ngir tamit ah voilà warzuqhum te maa ngi lay ñaan borom bi ngir ñu taxawal julli jooju ak li topp ci julli voilà loolu la tamit ah warzuqhum yal na nga leen wërsëgal mina samaraati ci fooy téef yi même bu dee ne fii nee fii moom ghayri zizar amul luñ am mbay fii amul waaye mooy nga wërsëgal leen mooy nay jóge ci àddina bi fu nekk nga koy dotti seen kaw waaw moo tax pomme yi ngay gis màkk ak orange yooyu fan lañ ko bàyyee foofu xeer yooyu du bàyyee ko foofu mais yu bari fa la ëpp sax que fa nga xam ne fa lañ koy bàyyi léeg-léeg warzuqhum min as-samarat nga wërsëgal leen ci sa xéewal yi ci sa sa meññeef yi la'allahum bu ko defee yaskuru nañu lay sant shukru bi mooy lan mooy di taxawal julli waaw di la dolli njukkeel ci xéewal gi nga leen defal waaw yi nga xam ne laa tu'addu wala tuhsa te loolu doo ko jaare lu dul li la yàlla digal nga ne ci bi ci gën a rëy mooy julli ak li nekk ci suufam waaw